a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci gàddaay gi ba léegi bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu ngi yemoon nag ci <clears throat> buntu laata muy dugg madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam hmm? gisoon nañ sotu ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñi ne laata muy agsi dajanaag buraydatu bnu al-Husayb al aslami radiyallahu taala anhu wa ardaah loolu gisoon nañ ko te defaale woon nañ tarjumaam walillahi alhamdu wal minna ñu war nag continuer mooy lan moo ci tegu durant ak voyage bi ba lu ñoo ñëw ci li ci tegu mooy ne lii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ ne waa Makka ñoo leen génne dëkk ba muy Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ba pare teg alal joo xam ne pour ku leen indi jàpp ko dund na wala génn na àddina gisoon nañ ne da doon làqatu ni mu làqatoo woon xaaru xira xaaru jabalu sawrin foofale ci grotte boobu nekkoon ci montagne sawr waaye ni ñu contourner yoon wi jaar ci sud bi def yoon wu gudd seen provision jeex durant yoon wi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ku mu masoon a dajeel eh, am na luñ ci gisoon ci jataay bi jiitu bi weesu muy sàmmkat boo bële mu dajaloon jaam boobu doon sàmm ay gàtt ñu laaj ko ndax mën na leen a nàndal mu ne leen man gàtt bi ma fi dese ca début l'hivernage ca début nawet bala juróon avant l'heure moom nag soowam jeex na moo fi ne ba mu ko rattee ba pare gàtt sàmm boobu di jaam boobu dafa jaaxle woon ne ko billaahi manant ne ko maa ngi waat ci yàlla di la ñaan wax may kan mu ne ko dinaa la wax maay kan mais à condition nga nëbbal ma sama mbir mooy ne yoon wi yépp ndax comme que Quraysh fépp lañu ñu yónnee gisoon nañ ko seen émissaires yi fépp lañ leen yóbboon comme les Suraqat ibn Malik ibn Jushum radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waxoon ne atatna rusulu Qurayshin wa wa ana min bayni qawmina fi bani mudlij mu ne émissaire waa Quraysh dañ leen dikkal fekk moom mu ngi ci seen waa tribu di waa banu mudli kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgoon na te suraaqa bi leen dabsee wax na ko nee na ma wax leen lépp loo xam ne moom la leen Quraysh di waajal ak pexe yiñ leen tëral ak lan lañu teg sans giléem ngir ku leen indi moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon jël précaution yooyu wax ko jaam boobu sàmm boobu ne ko à condition nga nëbbal ma samay mbir noonu tamit la doon def ci yoon wi comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al buxaari raximahullahu taala solo naka noonu imaam al bayhaqi daldi na koy solo ak eh, imaam ibn saadi tamit solo na ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu dee imaam al buxaari raximahullah moom mu ngi ko jële ci seydina anas ibn malikin radiyallahu taala wa ardaa imaam albayhaqi moom mu ngi ko jële ci seydina abi hurayra radiyallahu taala anhuma anas dane ci biir nettali bi bi mu ñuy nettali yonent bi aleyhi di gàddaay bi mu duggee madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam muy wax ci biir ne yonent bi aleyhi saa bu ñu masoon a dajee kenn wala ñenn daleen doon wax naan fa yalqa rajulu aba bakrin fa yaquulu yaa aba bakr man haadha rajulu alladhi bayna yadayk fa yaquulu hada rajulu yahdiini sabiil qaala fa yaxsibu alxaasibu annahu innama yacni tariq wa innama yacni sabiil alxeyr mu ne ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak seydna abu bakar radiallahu anhu bi ñu àndee di gàddaay si ku leen gis dangay foog ne seydna abu bakar moo mag moo tax loolu la imaam anas commencé ci riwaaye imaam al buxaari bi raximahullah imaam anas dane aqbala nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam ila al madinati wa huwa murdifun aba bakrin wa abu bakrin sheykhun yuraf wa nabiyullah shaabun laa yuraf noonu la xadiis bi ma wax sànk tàmbale Seydina Anas dana yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu agsee Madinatul Munawwara bi mu dégmalee euh, moom Seydina Abu Bakar mu ngi woon ci ginnaawam loolu dafa am soit muy ne dafa nekk ci ginnaawam ak géléemu boppam gisoon nañ ne dafa yoroon géléemu boppam moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam jiitu yéeg ci géléemam Seydina Abu Bakar topp ci yéeg ci gëneewam ñu kooku dafa nekk koo xam ne radifa la ñëw ci ginnaawam loolu comme ni nga xamante ne nii moom la boroom bi subhaanahu wa taala wax ne bi alfin min al malaaikati murdifiin bi muy wax ci suuratul anfaal soldaar muy malaaka yi nga xam ne moom la madad googu mu yónni woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam badrin ca xare badar ngir ñu duma yéefér yi mu ne mu daldi leen tëb yóbbu u utal leen yu jox leen bi alfin minal malaaikati ci mil minal malaaikati ci malaaka yi murdifiina ñu def def ay rang mooy di ñëw kenn par kenn tekkiwul ne ñoo bokk ñoo malaaka yépp mille malaaka ñoo nekk ci benn gëléem déedéet wala ci benn war waaye mooy dañoo kii day kii kay topp ci ku nekk war li nga war moo la loolu lu muy yenu la te loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën a dëgër waaye buñ duggee ci biir dinañ gis ne euh, te loolu imaam al Buxaari eh, dafa solo tamit ci imaam Anas mu gën a leeral terme bii mu wax ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom wa abu bakrin mur wa huwa boog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam murdifun aba bakrin mu di doon supporter ñu bokk ci même géléem déedéet mooy mu jiitu ko moo tax imaam al xaafiz ibn ci alfat bi muy nootal wax jii ñu wax ne mooy li gën a dëgër comme li aaya bi wax ci malaaka yi mu ne wa sa yati fi lbaabi alladi bacdahu min wajhin aaxara min wajhin aaxara an anasin radiyallahu anhu ka anni anzuru ila nnabiyi ala raaxilatihi wa abu bakrin ridfahu mu ne euh, dina ñëw ci bunt bi ci kanam ginnaaw bunt bi nekkoon nii di shara xadiis boobu ci beneen wàll ñu jële ci seydna anas ibn malik radiallahu anhu mu ne mun nga mel ni maa ngi du xool yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bés bi muy dugg ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam seydina abu bakrin radiallahu anhu nekk ci ginnaawam euh, loolu mooy ñaar yooyu yépp da koy euh, lu wax ji di yenu la waaye dinañ gis ne am na boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi mu jógee Quba di dugg biir Madina ci même waruwaay yi ci la supporté yéeg ci kanam Seydina Abu Bakar nekk ci ginnaawam ñu toog ci même waruwaay yi radiyallahu anhu wa ardaa eh, mu ne kon Seydina Abu Bakar kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw Madina Seydina Abu Bakar nekk ci ginnaawam mu ne waaye wa abu bakrin sheykhun yu'raf sayna abu bakar moom mag la moo xam ne moom boo koy gis rek di xam ne kiy mag la voilà mooy ne du jeune ndax dafa amoon ay béjjaaw euh, boo ko gisee xam ne kii dafa am ay béjjaaw dangay xam ne kiy mag la waaye yonent bi aleyhi salaam moom boo ko xoolee shaabun laa yoraf moom ab jeune la ab jeune la boo xam ne xamuñu ko euh, lii nag li gën a dëgër mooy ne Seyna Abu Bakar li lay koy wan buñ gisee ci kanam nekkul ne ña fa woon dañ koo xamoon te loolu dinañ gis ci kanam léegi incha allah luy wane ne ñoom ña fa newoon daanaka ñoom xamuñu ko woon sax xamuñu ci woon kan moo ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam lim la bëgg a wax fii mooy ne Seydina Abu Bakar boo ko masoon a gis dangay foog ne moom ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci at waaye déedéet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a ko magoon waaye moo ginoon a niro mag ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo ko xool dangay foog ne jeune la mu ne fa qaala mu ne fa yalqa rajul bu ñu masoon mooy ci yoon wi bu ñu daje woon ak kenn bu kenn masoon a dajeeg aba bakrin fa yaquulu mooy koo xam ne da koo xam ndax seyna abu bakar dafa newoon koo xam ne lii waxul agsi mooy dala bëgg a wax ci yoon wi ni mu doon demee seyna abu li taxoon mu siiw en tout cas nit ñi ginoon ko xam ci xàmmee que yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxul bii duggaguñ biir madina mooy ci yoon wi am na ñu bari ñuy gis ñu dajeeg ñoom waaye moom dafa ne woon commerçant bu mag bu doon dem Sham di ñëw Syrie di jënd ay marché di di jaay te dafa siiwoon ko xamoon euh, euh, askanu araab yi la tamit nekkoon sharifun min shurafa'i Qurayshin bokkoon ci kilifaay Quraysh yi moom siiw ndax commerce bi mu doon def yonent bi alayhi salaatu wasallam nag moom xamewuñu ko woon loolu loolu moo tax Seydina Abu Bakar ci yoonu gàddaay yi ñépp ay nit buñ dajeek moom dañ koy xàmmee ah kii de gisoon nañu ba muy dem Éthiopie daje woon ak Ibn Daghina nekkoon sayyidul qaara nekkoon sangu euh, tribu bi boobale waa qaara mu laaj ko ne ko yow Abu Bakr ana foo jëm moo tax moom dañ ko xamoon mu ne moo tax bu fa fa yalqar rajulu nit ki kenn bu leen masoon a dajeek ñoom gis aba bakrin danaan ko yaa aba bakr yow aba bakr man hadha ar-rajul alladhi bayna yadayk kii nekk sa kanam jiitu la moom euh, mooy kan ndax ñoom xamuñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ñuy laajte mais xamu fa yaquulu sayna abu bakar naan hadha ar-rajul euh, waa jii de nga may laaj te mu jiitu ma ci waruwaayam man ma toog sama waruwaay bii nii mooy ku nekk dafa yor waruwaayam ci yoon bi la woon hada rajulu kii nga may laaj de yahdiini sabil mooy ki nga xamante ne nii moo may gindi yoon wi qaala seydna anas ne fa yaxsibul xaasibu annahu innama yaani ki nga xam ne moom lay wax mooy ki laaj ne ko kii sa kanam mooy kan comme que dañ doon nëbbu te kuffaaru Quraysh ni dañ leen doon seet te nee nañ ku leen indil Muhammad mort ou vif dinañ la jox cent gëléem radiyallahu taala euh, euh, alayhi salaatu wassalaam moo tax da leen doon wax loolu ne leen kii de moom yahdiini sabil mooy ki nga xam ne moo may gindi ci yoon wi bu ko defee waa ji moom yaakaar ne annahu innama ya'ni tariq ne da koy gide ci yoon wi mooy fi mu jëm kii mooy gidam comme ni ko arab yi doon amee comme niñ gisee noonu la yonent bi aleyhi salatu wasalaam daldi euh, mook Seydina Abu Bakar luyee service u al euh, rajulun min bani diil di Abdullah ibn Urayqit di seen gid boobu moom loolu la doon wax mu ne nag waa ji loolu lay foog foog ne yoon wi la wa innama yaani sabilal xayri moom nag mu ngi ci jublu woon yoon wi nga xam ne mooy yoon wu baax muy lislaam yoon wu baax lii moom lañuy woowe ci arab tawriya tawriya mooy ne euh, yow même chose ngeen di wax ci balaaxa buñ la waxee tawriya mooy comme may dem ma dajeeg benn waay ne ko waa sëñ bi yow gëj naa laa gis ma ne waaw man de mu ne ko ma ne ma mu ne man de man madinatul ne ah. woon na foofu kañ nga ma de kañ nga ma ne mu ne ma démb rek laa fa jóge man ma foog ne madinatul munawwara bu yonent bi alayhi salaatu lay wax ndekete yoo fii ci Kajoor dafa am benn dëkk boo xam ne moo tudd madinatul munawwar mooy ne xam nga même chose lañuy wax mais man li may ciy dégg moom ki ki may tontu ki may laaj man moom li mu jublu ci wax ji ak man li ma ci dégg du bokk loolu lañ naan tawriya lool nag dinañ ko maye ci kaa yu mel nii mais nit manoo nag dëkk ci yow sa dund gi yépp ngay tawriya rek déedéet bu boobaa yow yow yow doon kenn du la mën a boole ci ñu dëggu gis nañu yonent bi alayhi salaatu wasallam def na ko te riwaaya imaam al-Bayhaqi bi moo gën a leeral lan moo tax yonent bi alayhi salaatu wasallam def lii Seydina Abu Bakar doon wax lool ndax riwaaya boobu mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dane moom Seydina Abu euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li Abi Bakrin madxalahu al-Madina alhi anni nnaas fa innahu laa yanbaghi li nabiyyin an yakdib fa abu bakrin ida su'ila man ant qaala baaghin wa ida qiila man alladhi mak qaala haadin yahdiinii ah, imaam al-Bayhaqi kon dafa solo jële comme niñ ko waxoon sànq Seydina Abu Hurayra lan moo mu doon def loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na dane Seydina Abu Bakar bi nga xam ne ci la ñuy waaju dugg Madina mooy bi ñuy gàddaay si ci yoon wi yonent mi alayhi salaatu wasalaam dane Seydina Abu Bakar euh, fexeel nit ñi nga détourner leen ci man mooy bu leen wax sama identité maay kan comme que dañ leen di seet te tamit loolu wóorul en plus yonent mi alayhi salaatu wasalaam bëggul woon euh, ci yoon wi noonu gaa yi xam ko noonu ndax tamit comme niñ la wax sànq dañ leen di seet am na nag ñoo xam ne jot na leen wax may kat gisoon nañu Burayda bi mu ko waxee pare ne ko man ant da ko yonent mi alayhi salaam da ko laaj mu ne ko man Burayda ibn Husayb lañ may wax mu ne ko min man ant fan nga jóge mu ne ko min aslam ci aslam la bokk mais xam na ne waa aslam yàgg na leen a xam gisoon na koo xam ne soriwul woon ku dëkkoon aslam ku fa soriwul di ci waa banu xifaar di seyna abu dharrinil xifaar yi ba mu assuré woo te pourtant waa ji pour jàpp koo ko taxoon a jóg moom burayda ndax lam déggoon ci téeméeri gëléem ya waa Màkka waaye yonent mi alayhi salaam xam ne kii lor du jóge ci moom mu ne ko yow nag léegi yow yaay kan mu ne ko ana muhammadun rasulullah ibn abdillah rasulullah man de maay Muhammad di doomi Abdullah di jaa di ndaw yàlla euh, femme ba muy kan Ummu Ma'bad waxu ko maay kan moo tax ba mu fa jógee jëkkër ji ñëw da ko laaj neewu ko yow ki nga gis mooy kan nan la tudd léegi da ko décrire ma ko ba mu ko décrire lee ndax dafa ñëw ne ko man daal gisuma ki def lii lu dul waayu saaxibu Quraysh ndax yoon wi yëpp da doon di wax turam ndax ñu ngi leen di seet al axdu bil asbaab ndax loolu mooy wàkkirlu ci yàlla yoon wi yëpp yonent bi alayhi salaatu wasallam dañu cee jàngal wàkkirlu ci yàlla xolam deñul di nekk ci yàlla di di takkoog borom bi waaye nag jël na matuwaay yi war yépp yi tax nga ci def na ko moo tax doonul woon wax turam noonu waaye beneen ndaw sax sam dajowoon ba fañ demoon fekk këram isolé ci yeneen kër yi kooku it waxu ko mooy kan waxu ko turam de moo tax ba ñu demee ñoom ndaw saak doom ja am jur ju bari di jaay Madina bañ gis Seydina Abu Bakar rombu leen doom ji da ne ko yaa umma hadha ar-rajul alladhi kaana ma'al mubaarak ne ko yow sama yaay gis nga waa ji ñu romb moo àndoon ak al mubaarak ma rattoon suñu gàtt ba mu daw yaay ji daw topp ko ne ko mais ne ko yow ki nga àndaloon mooy kan mu ne ko ndax xamoo ko mu ne ko déedéet mu ne ko kooku mooy ndaw yàlla la nabiyullah yàllaa ko yónni mu ne ko introduire ma ci moom yóbbu ma këram nga gis ne yoon wi yépp turam doonu ko woon wax looloo tax moom nag moo ko waxoon Seydina Abu Bakar ndax xam ne nit ñi boo dajee ñoom foo jaar dinañu laaj mu ne Seydina Abu Bakar kon fexeel dévier nit ñi alhi anni naas ndax fa innahu ndax kat laa yanbaghi warul li yiin ci benn yonent an yakdhiba muy wax lu amul ndax ñoom ba fa bokk ci yi nga xam ne ñooy condition sine qua yoo xam ne yonent dafa takkoog loolu mooy as-sidq ak dëggu ak al amaanatu am kóolute goo xam ne amul fu mu commencé am na fu mu commencé mi amul fu mu yem mooy dafa nekk koo xam ni mooy day dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam loolu moo tax ah, allah allah allahu akbar yonent bi abdullah ibn abi sarh abdullah ibn abi sarh mais da doon sonal l'islam benn peeru sonal goo xam ne jullit ñi ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne euh, ku ko gis nanga ko rey ku ko gis bokk na keroog bi ñu dem Makka di ubbi Makka bokk na ci ñu ma waxoon ak Ibn Xatal ne ku leen gis ñooñu moom moom jarul am nga carte blanche ngir rey leen même bu dee moo tax ibn xatal dañ ne ko ibn xatal mu'allaqun bi astaaril kaaba ko qutuluhu ibn xatal moom ba mu déggee ne yonent bi alayhi salaatu a ngi ci buntu dëkk bi mu xam ne mën ko rëcc te kàccoor bu mag la woon ndax dafa tuuboon ba pare doon bind wahyu doon bindal yi bokkoon ci ñu doon bindal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wahyu ba pare mu tubbi dellu biir Makka ci kuffaaru Quraysh ni ne leen Muhammad alayhi salaatu wasalaam li muy wax man mii maa ko doon maa ko doon dicté man mii maa ko doon wax affaire yi yonent bi salaatu wasalaam ne kooku tey moom ku ku me kooku noonu ak Abdullah ibn Abi Sarh ci la woon ñooñu ku leen gis ray ibn Xatal dañoo ñëw ne ko ibn Xatal de daa xam ne ndax xaraman aminan la mu leer que ne yée amatul fu mu rëcc mu dem ci yére kaaba gi daal di fay langaamul ngir wan nit ñi ne fii moom duñ fi rey kenn ngir mucc saxaaba yi radiyallahu anhum xamoon nañ lool ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasallam ak ah, ñu waxoon kat buñ ko gisee ñu rey ko kat moom mu'allaqun dafa lonk jàpp na te ba dëgër ci ridoy kaaba gi mu ne rey leen ko kooku am ngeen droit tey rey ku mel noonu ibn abi sarh pour wax la lim la wax nii ne laa yanbaghi warul li nabiyyin ci yonent an yakdhiba muy wax lu dul noonu non seulement ci làmmiñ waaye du ci jëf du du ci xaal tamit du ci état léegi ibn abi sarh yonent ma lay sarh sam bi ubbee mad Makka ba toog noonu ak saxaaba yi radiyallahu anhu dafa jekke rek Seydina Usmaan daal di koy bett jàpp ci loxo Ibn Abi Sarh ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu toog ak saxaaba yi radiyallahu mu ne ko bàyyihu ya rasuulallah mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaayanteel ak moom mooy nangul ak njéggalam ak lépp da nga jaayanteel moom mu dugg ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxul dara noppi Seydina Usmaan radiyallahu anhu daal di insister ne ko bàyyanhu ya rasulallah mooy ñaan la maa ngi lay ñaan yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga jaayanteeg moom comme ni nga jaayanteeg ñépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam noppi euh, Seydina Usmaan radiyallahu anhu waxaat ne bàyyanhu ya rasulallah ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow ndaw yàlla li jaayanteel ak ibn Abi Sarh mi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi ci ñetteel bi mu tàllal loxoom daldi jaayanteeg moom waa ji dafa jaayanteeg moom rek jóg dem Seydina Usmaan dem mu dem yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax Usmaan lu taxoon moom comme li mu waxoon moom aleyhi salaatu wasalaam ne ala astahyi mimman yastahyi minhul malaa'ika ne lan moo tee man yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba duma rus mooy ci bu siiw boo bële moom Seydina Abu Bakrin Seydina Omar ba nga xam ne ca la tooge woon toogaayam boobale Seydina Othman daldi fëgg ñaan digal ngir dugg mu defar waat ca néeg ya Aïshatu radiyallahu taala anha wa ardaaha kon mu ne woon lan moo tax ba mu defee loolu def too defaraat toogi tooginam ya Aïsha radiyallahu anha mbir mi jaaxal ko mais yonent ma lay saar saar ni mu tooge woon sama baay bi mu laajee ndigal ngir dugg changé wul ni mu tooge Seydina Omar ñëw changé wul Seydina Ousmane laaj ndigal mu xam ne moom la mu defarwaat ba jekk dal di koy wax ah bu doon mooy marhaban man ngaa agsi bi bi mu ko laajee lool ginnaaw gi mu ne ko lan moo tee ba du rus koo xam ne malaaka yi dañ koo rus na Ousmane mii malaaka yi sax dañ koo rus allahu akbar kon lan moo tee man du ma rus ko malaaka yi rus moo tax bi mu insister mu mujj nangul ko lool jaayanteeg moom ñu daal di dem mu toog biñ toogee bi ñoom biñ demee mu ne saxaaba yi radiyallahu ne lan moo woon bi ngeen gisee mu ne jaa ma mu ne ma jaayanteeg moom ma bañ kenn ci yéen gaawul jóg ray ko benn yoon comme li ma leen waxoon ñu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam danga ñoo waroon a def siiñ boo ñu defoon siiñ sax ci bët ñu ñu ñu ñu ñu rey ko mu ne leen laa yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu xaainatu ayun Allahu akbar mu ne laa yanbaghi warul li nabiyyin ci benn yonent bu yàlla yónni benn yonent warul ci moom muy am xaainatul ayun bët boo xam ne bët buy trompé la mooy boo xam ne xoolal loolu noonu rek def signe ci bët ay saxaabaam ngir ñu rey koo xam ni mérité na dee mille fois mu ne loolu sax def ko ci bët loolu warul ci benn yonent mu def ko waxatuma laa moom mii seen sang kon loolu moo tax mu ne fii Seydina Abu Bakrin alhi anni naas fa innahu la yanbaghi li nabiyyin an yakdhiba loolu mooy ñoom noonu la leen yàlla binde a sidqu ak dëggu moo tax mu ne comme que nit ñi moom foo jaar boo dajee ñoom dinañu laaj te loolu moo tax ay nekk fi man moom damaa dugg moom du ko ma kii rek ma wax am na yoo xam ne boo dee toll na la foofu nga dem ba xat man nga utilise taru tar taw ria gii mooy ngay wax wax joo xam ni waa ji ngay waxal dina comprendre moom loo xam ne yow jubluwoo ci loolu te say mbir du feey mais nit ñi xamul lii moo taxit boroom xam-xam daal moo noppale moo noppalu te noppale te kenn ginu ko te kenn du ko gën a dëgg bu appliqué yi mais wax naa la ne du nekk nag habitude sa lépp di moom kon mu ne Seyna Abu Bakr alhi anni nnaas fa innahu laa yanbaghi li nabiyyin an yakdhib mu ne ko fexeel di tourner nit ñi ci man mooy bu leen wax maay kan ndax kat euh, warul ci benn yonent muy wax lu dul noonu seyna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne fa kaana abu bakrin abu bakrin seyna abu bakrin moo taxoon ida la ci seen yoon boobu seen yoonu gàddaay bi bu ñu ko laajee man anta ne ko yow kan yow yaay kan xam nga sànq riwaaye Seyna Anas bi dala doon wax ne ñi nga xam ne ñoo xam naa Abu Bakar ndax yoonu commerçant yi la woon dañ fa doon romb di jóge am par via Médine di dem Makka buñ mosoon dajeeg moom ñi ko ci xam dañ koy laaj ne ko waa Abu Bakar ki nekk ki nekk sa kanam mooy kan ki la jiitu nii moom mooy kan moom mu ne kii de euh, mooy ki may guider mooy sama guide gi may guider ci yoon wi euh, fii nag. bu dee ñi nga xam ne nag xamuñu ko mais dañ koy gis apparence moom moo moom mooy kilif moom boo ko xoolee da nga naan moom moo mag ndax wax naa la ne boo ko xoolee ci bët da ngay foog ne moom moo mag yonent bi alayhi salaatu wasalaam alors que yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko mag lu mag deux ans ak lu teg ay weer mu ne ko kon bu kenn daje woon ak ñoom fa ida ida su'ila fa kaana abu bakr sayna abu bakr ida su'ila bu ñu commencé laaj man anta ne ko yow la kan xaala danaan baaxin man de aji kuy sàkku mbir laa mooy daa am lu may sàkku mooy ne nit laa koo xam ne daa am lu may seet léegi kooku mën na ci dégge la amaana waa ji dafa réer le géléem comme ni ko araab yi doon defe bu ñu réer lee di ko wër yabtaghuna dallatan lahum comme li Suraqat ibn Junshum waxoon mais non non bu boobu ñett ñooñ nga gis du ñoom du Muhammad alayhi salaatu wassalaam wa asxaaba ak ñi ñi ñi waa Quraysh wax ñu seet leen ñooñu ay nit la ñuy fi romb nañ fi léegi en ah, mbooloo mi romb nañ ñu fi yabtaghuna dañuy seet di wër dallatan lahum seen benn gàtt gu lañuy la ñuy ah. moom nag loolu leen doon tontu baaxin man daa am lu may sàkku comme si daa am lu ma réeral ko seet wa ila qiila buñ nee ko nag waaw wax nga ñu yow yaay kan li la tax a jóg man alladhi ma'ak waa ki nga àndal moom mooy kan qaala haadin yahdini kii de mooy ki nga xam ne ab guide la boo xam ne moo may guider nag ci yoon wi nga xam ne daa am lu may seet moom moo may guider ndax yoon wi moom moo ko gin a xam loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon doxal léegi nag ah mu dese yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon noonu lañ doon doxale ci yoon bi ah, ñu ngi woon nag ci buntu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ah, loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu kon la doon doxal mook àndandoom bi di seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam al buxaari li ci tegu muy dugub biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bëggoon nañu def def introduction ci dëkk boobu mooy ban dëkk waaye amaana jaru ko dinañ gis ci ah ci travers li des ci siira bi yépp incha allah yi ci tegu te nag mooy dix ans yi nga xam ne ñoo gën nag riche ci ay événement euh, dinañ gis ngëneelu dëkk boobu amaana tamit ñu def ko ci jataay yi di ñëw muy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon dugg gi tey kon lan lañu war a gis nii mooy dugg gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi agsi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam imaam al buxaari raximahullah dafa solo euh, naka noonu imaam ibn Saad daal dina koy solo ak imaam Muhammad ibn Isxaaq imaam tamit solo na ko imaamul Buxaari mu ngi ko solo ci kitaabu manaaqibul ansaar baabu hijratin nabi ci bunt boobu ci li wax ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom ci lu ko indi naka noonu waaye moom mursal la comme mooy xadis bi ñu ci jotaay bii weesu dinañ ci ñëw leegi incha allah muy bi imaam ibn Shihab bi nga xam ne moom la ne fa axbarani Urwatu ibn Zubayri mu ne Seydina Urwa moo ko nettali naka noonu imaam al-Bayhaqi soloo ko ci ad imaam al-Baghawi it indi na ko ci Sharh as-Sunna ak imaam ibn Sa'd daal dina koy soloo ci at-Tabaqaat bu dee imaam ibn Ishaq moom dane moom da ko soloo ci sanad boo xam ne euh, moom imaam ibn Ishaq sanad bi wér na moom daal dina koy solo imaam ibn Ishaq kon sanadam moom bu wér la imaam al it soloo na ko ci almustadrak daal di koy wéral imaam az-Zahabi daal di ciy ànd ak moom ne sax xadiis bi mu ngi ci as-Saxiixayni mu ngi ci imaam al-Buxaari ak imaam Muslim ibnul Xajjaaji raxmatullaahi alal jamii bu dee imaam ah, ibn Isxaaq moom dane fa xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayri an Urwata ibn Zubayri an abdirahman ibn uwaym ibn saacida radiyallahu taala an iljamic càllale imaam ibn isxaaq dane fa xaddatanii nettali na ma kan moo nettali seydina muhammad ibn isxaaq mu ne muhammad ibn jaafar ibn zubayr mu ne muhammad di doomi jaafar jaafar di doomi zubayr moo ma nettali moom mu jële ci Urwa ibn Zubayr di Seydina Urwa mi ñu gisoon mi ñu waxoon sànq di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma wa ardaahuma moom Seydina Urwa mu jële ko ci Abdurrahman ibn Uwaym ibn Saa'ida radiyallahu anhuma wa ardaahuma di Abdurrahman bi di doomi Uwaym ibn Saa'ida moom nii nag saxaaba la woon dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ay tuut tànk lañ woon moom di Abdurrahman di doomi Uwayn ibn Sa'ida moom gisoon nañ tarjumaam bokk na ci ñi nga xam ne ñoom fekk woon Aqaba bu mujj ba di Uwayn ibn Sa'ida defoon nañ tarjumaam walillahi alhamdu wal qaala kon riwaayatu saxaabiyin abiihi ab saxaaba di Abdurrahman moo ko jële non moo ko jële ci ay saxaaba an abdirahman ibn uwaym ibn sa'ida qaala moom mu ne xaddatani nettali na rija xaddatani nettali na ma rijaalun ay góor min qawmi ci bokk ci samay ñoñ ñuy waa lansaar min asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di ay góor yoo xam ne ñu ngi bokk ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga nañ def ndànk yow mas nga ma fee wax ne càllale boo xam ne waaja fa ne xamuñu ko càllale boobu dëgërul lan moo tax kon tey kii xoolal yow danga ma ne imaam ibn waaw leeral na ne dañ koo nettali fa haddathani nettali na ma Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr kookoo ko nettali an Urwa mu jële ci Seydina Urwa Urwa jële ci Abdurrahman ibn Uwaym ibn Sa'ida radiyallahu anil jami' qaala moom mu ne haddathanii rijaalun min qawmi min ashaabi rasulillah nettali na ma ay góor yu bokk ci samay ñoñ ci saxaaba yonent mi alayhi salaatu salaam mais mais mais saxaaba yooyu kenn xamu leen kenn xamu leen fii ay mubhamuuna lañ mooy kenn xamu leen te yaa ma ne woon ca Bayquuniya wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mubham mooy koo xamante ne nii ab euh, euh, euh, ku nekk ci càllale bi la rapporteur boo xam ne kenn tudd ko te loolu ku ñu tuddul day tax hadis bi du yaa ko waxoon ma ne la ah waaw loolu kay ma ne maa léegi lan moo tax sànq nga ne riwaay imaam ibn Ishaq bi wér na ma ne la waa wax nga dëgg confirme je signe j'atteste je confirme je signe deux fois euh, lan moo tax kon nga ne waa kon nag léegi wax ma lan moo tax a ndax saxaaba ñu ñàkk a xam turu saxaaba bi garaawul loolu yàqul ab xadiis ndax lan a saxaabatu kulluhum udul ndax saxaaba yi radiyallahu anhum ajma'in ñoom ñépp wóor comme que ñoom ñépp wóor soxlawuñ ñu naan diw la il suffit ki nga xamante ne moo jële ci ñoom càllale bi kay problème bi mooy ñu xool ñi nekk ci suuf bu dee ñi ci suuf ñépp wér nañu ba ci mu ne koo xam ne ku wér la ku fekke jamonoy saxaaba yi am ci ay sëriñ mu ne am na kenn ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ma nettali kooku mu mu tudd turam ak mu bañ a tudd turam benn la ci côté wéraay léegi tudd tur bi nag dinañu jariñ bokk na ci yim ñuy jariñ bu ñu amee texte yoo xam ni dañoo opposé wu ñu xool est-ce que saxaaba bi nettali mbir mi radiyallahu anhu dafa bokk ci ñi mujjee tuub walla déet bu ci bokkee te hadis beneen bi opposé wu moom bokk ci saxaaba yi njëkk a ñu xam ne kon bii da koo folli loolu bokk na ci li muy jariñ mais sinon bu dee ko ci wér rek nga tudd saxaaba bi comme bu imaam Maalik ne xaddathani Yaxya ibn Sa'id al-Ansaari bu nee man nettali na ma Yaxya ibn Sa'id al-Ansaari moom mu ne moom nettali na ko kan moo ko nettali mu ne eh, ibn eh, kii eh, ibn al moom moo ko nettali Ibnul Musayyib ne man am na benn ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam ku ma nettali xadis boobu wér na moom mu ne Seydina Abu Hurayra moo ma nettali ñoo yem képp ndax ñoom ñépp wóor mbooloo moo xam ne nag ñépp wóor ñu ne kenn moo fa wax wax bi yow kay ci wax loolu la ñuy xool yow ndax dëgër nga am dëy mais boo dëgëree jeex na ndax ñoom ñépp yàlla moo leen setal gërëm leen laqad radiyallahu anil mu'minin ndax buur yàlla moo ne man daal dinaa gërëm euh, way gëm yàlla yi mooy sahaaba yi lay wax id yubayi'unaka ba ñuy jaayante yow tahta shajara euh, te yàlla laa yarda anil qawmil fasiqin te buur yàlla du gërëm nit ñoo xam ne dañoo génn topp ay kàccoor lañ mooy ne ñoom ñépp a wóor looloo tax te ki jële ci ñoom saxaaba la muy Abdurrahman ibn Uwaym ibn Sa'ida comme que gone la woon moo tax moom mu ne ki ñi ko nettali nettali na ma ay góor yoo xam ne ci samay ñoñ yoo xam ne ay ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam te sax mur même bu waxul ne ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu ci li gën dëgër dañ koy nangu mooy mursalu saxaabi mooy liñ naan mursalu saxaab yi loo xam ne saxaaba bi ko wax fekkewu ko waaye ñoom ni ñu wóore woon noonu lañu daldi woon strict ci affaire ci kan la ñuy jële waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala di moo tax mursalu saxaabi ala saxiix maqbul moom bu ne diw nee na ma yonent bi alayhi salaatu nee na mooy ne loolu ci li gën dëgër dañ koy nangu loolu moo tax fii dañ koy nangu ndax saxaaba yi ñoom ñépp wóor te Seydina Uwayma Abdurrahman ibn Uwayma nee na ci saxaaba yi radiyallahu anhu loolu mooy la même chose ci xadiisu xaddathanii euh, an rajulin min as min asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa mooy xadiisu euh, boobu naan di tere yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tere an yaghtasila ar-rajulu an yabula ar-rajul fi mus fi mustahamni wala fi mughtasali dane xadiis bi dafa commencé mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam an rajulin sahiba ar-rasul mu ngi ci bulughul maram bi jële nañ ci génn góor goo xam ne moom sahiba ar-rasul dafa àndoon ak saxaaba yonent bi la woon alayhi salaatu wasalaam këna yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa tere an taxtasila rajul al mar'atu min fadli rajul war rajulu min fadli al mar'a wa an yaghtarifa jami'an ci début bi dane nahaa rasuulullahi nahaanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yamtashita ahaduna kulla yawm wa an yabuula fi mustahammihi wa an yaghtasila ar-rajulu min fadli al mar'a awil mar amin war mar amin fadli rajul wal yaxtarifa jamian mu ne euh, ndax boobu dane moom kooku xamuñ kan la même bu dee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim après xool nañ ba ne diw am na ñu ne diw la ñu ne diw euh, dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo tere ñuy peñewu saa su ne donc góor góor guy peñewu saa loolu dañ koo tere tous les jours loolu dañ koo tere ah ndax loolu affaire jigéen la en bokkul ci ngóor a zéro dara en tant tasilal yam tashita muy peñewu ahaduna kenn ci ñun kulla yawmin saa su ne loolu dañ koo tere mooy foo toll rek yaa ngi peñew rek déedéet waaye dafa ñoo tere tamit ñuy saw ci fi nga xam ne moom lañuy sangoo loolu nag bu dee ne ndox mi ci gàttal waa ji bu sawee dafa am loo xam ne day yóbbu saw mi loolu taxul ñuy wax boobu moo gën a garaaw ndax saw mi day dem du fa nekkati loolu dara newu ci mais bu dee na dafay tis ba yow boo sangoo set muy tisaat di ñëwaat ci wala nga jàpp boobaa dañ koy tere mu ne waaye day tere góor guy sangu ci desitu jigéen walla soxna si di jabaram di sangu ci euh, desitu góor ki bu sangoo li ci des waaye nañ asandoo ñoom ñaar xadis boobu an rajulin la wa an rajulin sahiba rasul nabiyya ñu ko jële ci koo xam ne xamuñu ko waaye xadis bu dëgër la ndax ñi ci ginnaaw ñoom wér nañu moo tax loolu amul problème mooy suñu même càllale imaam ibn Isxaaq bi kantaa imaamul loolu mooy càllale kon imaam al euh, imaam ibn Isxaaq ak li ci am ci wàllu euh, ilmul xadis léegi imaam al Buxaari raximahullah moom xadisam ba dane woon lan euh, qaala ibnu shihaabin waxoon nañ la càllale boobu comme limaam alxaafiz ibn xajar waxoon xadiis bi ko jiitu woon ñoo bokk càlle la te boobu seydna muhammad ibn ismaayil al buxaari de dane woon xaddatanaa yaxya ibn bukayrin mu ngi ko jële woon ci nettali nañu yaxya ibn bukayr mu ne xaddatanaa nettali nañu al imaam layth an Uqayl mu jële ci Uqayl mu ne qaala ibn Shihab imaam ibn Shihab nee na fa axbarani Urwatu ibn Zubayr Urwatu ibn Zubayr moo ko nettali fii c'est même chose qaala ibn Shihab imaam ibn Shihab ne ci càllale biñ la waxoon fa axbarani nettali na ma Urwatu ibn Zubayr di Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma mooy mursal la eh, mooy bi mooy lii mooy xadis bi mu newoon te ñu gisoon ko bii passé ne dafa daje woon ak kan az-Zubayr ibn al-Awwam mu di solal fekk mu jóge ci benn convoi commerçant bu jóge woon Syrie ñu daldi solal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Seydina Abu Bakar mu solal leen jox leen ay yére euh, léegi jullit ñi mu ci la continuer dañuy nettali duggug yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, biir madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la génne Quraysh après euh, information bi ay jours après dafa agsi ci waa Médina que ne yonent bi aleyhi salaatu mu ngi ci yoon wi di ñëw Allahu akbar te riwaaya bu Seydina Al-Bara ibn Azib biñ fi gisoon bim naan awwalu man qadima alayna almadina mus'ab ibn umayrin radiyallahu taala anhu wa arda seydna mus eh, albara radiyallahu dane ki nga xamante ne nii moo njëkk ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam gàddaay si mu ne mooy mus'ab ibn umayr ginnaaw gi mu limal ñu mu ne Euh, après ñoom Bilaal daal di ñëw Saad muy Saad ibn Abi Waqqaas Saad ibn Maalik di ibn Abi Waqqaas mu ne ak ñoom Ammaar ak ñooñu ginnaaw gi mu ne Bilaal daal di ñëw ak kii nu mu tudd Seydina Omar ñëw ànd ak une vingtaine de personnes bi ñu ko laajee na ko wér ana Yonent mi alayhi mu ne mu ngi ci sama ginnaaw mooy mu ngi ñëw après euh, ñoom nag dañoo yëg que yonent bi alayhi salaam léegi mu agsi mooy mu ngi ci yoon wi di gàddaay si mu ngi ñëw bi ñu yëgee lool nag dañ doon def di génn saa su ne moom la ñuy wax ne nii Seydina Urwat ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ne wa sami'a al muslimuuna bil madina ci riwaaya imaam al Buxaari fa wa al muslimuuna bil madinati maxraja rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min makka fa kaanuu yaxduuna kulla gadaatin ila alxarrati fa yantadiruuna xatta yaruddahum xarru dahiira fanqalabuu yowman baadama ataalu intidaarahum ila aaxiri alxadiis mu ne ñoom bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam génnee di gàddaay mu ne jullit ñi daldi yëg bi ñu yëgee biir Madina ñi nekk Madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ne këne euh, yonent bi ale ñu dégg ne yonent bi aleyhi salaatu mu ngi ñëw bi ñu ko déggee ñoom nag dañ doon def fa kaanu dañu nekkoon yax doona di xëy mooy bu bu ñu xëyee dañ daa génn bu jant bi génnee noonu ñu génn di dem ca biti dëkk ba di ko teertu côté bi nga xam ne fa lay dugge màkkatal mukarrama ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di ko xaar fa kaanu yaxduuna kon kulla ghadatin suba gu jot noonu lañ doon def ilal xarrati foofu noonu nga xam ne dafa am bërëb la boo xam ne xeer ya fa nekk xeer yu ndaw te ñuul ndax lakk gi ko jant bi lakk foofu lañ doon nekk ca biti fa yantadirunahu di ko fa xaar moom alayhi salaatu wassalaam xatta yaruddahum fa lañ doon ne ba tàngooru jant bi nag tàng jër mooy bu jant mi nee au zénith nag mu tàng fanqalabu ñu daal di dem delluwaat ci seen kër ya ak ca seen kër ya xam ne kon yonent bi alayhi salaatu wasallam bi ñu doon xaar ñëwagul bu dee imaam Ibn Isxaaq bi lii mooy imaam al-Buxaari yi mu jëlee ci Seydina Urwa bu dee riwaayu ibn Uwaym ibn bi mu ne nettali na ma ay ñoñ ñu bokk ci samay ñoñ di waa Lamsaar bokk ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasallam wa radiyallahu anhum mu ne. qaalu mu ne Uways Abdurrahman ibn Uwaym radiyallahu anhuma mu ne ñooñu noonu saxaaba yooyu nettali nañ ma qaalu nee nañu radiyallahu anhum lamma sami'na bi maxraji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min makka wa tawakkafna quduumahu kunna naxruju ida sallayna subha ila zaahiri xarratina nantadiru rasulallah sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne bi nga xaman ñoom ñu ne ba nga xamante ne ci lañu dégg ke ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam génn na Makka mu ne wa tawakkasnaa quduma ñu yëg ne nag ah ba mu génneeg léegi dugg ci agsi Madina nag jege na ndax xam nañu distance bi ñaata la ak ñaata ku fa doon jóge ñaata jour nga doon def waaye ñoom amaana ñoom li leen li li ñu xamuloon mooy plan bi yonent bi alayhi salaam teg ndax wax nañ la ne ba ñu génnee def na trois jours yoo xam ne ca sudu Makka la nekk alors que kuy dem Madina ca noor ba ngay jaar ci jabaru sawru foofu fële ba ni nga xam ne ci la recherche yi di xaw a intensité wu recherche yi xaw a dale hatta amina tolab ba ñu xaw a dal tuuti wàññi seen pression bi nga xam ne moom la ñuy teg premier jour recherche yi comme ni ñu ko xamee ci jamono yëpp ñoom am na loolu lañ xamuloon moo tax ñu doon génn ay bés yu bari di ñëw mu ne ñun mooy ah kon nag ku jóge woon Makka ci jamono yii nga doon agsi quelques jours yi nga doon def nee na ñoom dañ doon génn ba nga xam ne ci lañu yéegee këni yonent bi alayhi salaatu wassalaam war naa jege si mooy tawak wa tawakkafnaa quduma di ko xaar lool jàpp ne leen mu agsi mu ne naa ñoom saxaaba yooyu radiyallahu anhum nekkoon nañ nuxriju naxruju boog doon génn ida sallayna subha bu ñu masoon a julli fajar rek dañ doon génn gis nga ni ñu xëre woon ngir teeru ku baax allahu akbar moo tax du affaire ëpp na li gaa yi naan waa yow xanaa kii du nit rek waa yow déggal ñu naan boroom xam-xam diw day ñëw ci kii bi tax gaay dem di ko teeru aéroport non boroom xam-xam yéen bu ngeen xamoon li mu doon waxuma la aéroport de bu ngeen yégee ne Mali lay jóge wala ñëw Ndakaaru buntu këram Mali ngeen ko yenoon yu dox ak moom di ko awante ba dugg ci biir fi mu jëm ci biir Ndakaaru bu ngeen xamoon dëgg dëgg luy boroom xam-xam waxumay lasraar katan boroom xam-xam laa wax xam-xamu diine buy jariñ te muy jëfi xam-xamam lool bu ngeen ko xamoon noonu ngeen di def comme li nga xam ne noonu la euh, Seydina Abdul Aziz at dabbaax waxoon bu Maroc këne gaay bu ñu xamoon li nekk ci wàllu yu yéeg ñooñ gaay dañuy kii dañuy xool koñ bi mu dëkk ñuy xool jour bu ne ñu ne diw moo ko yenu bu waree génn diw yow tey comme ñu ne lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche jour bu nekk ñu ne waa diw yéen yéen a koy fu mu bëgg a dem rek yéen a koy yen du ëpp moo tax ñii ni saxaaba yi radiyallahu anhu ñu doon génn di yaag di euh, euh, di teeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko teeru mu ne saa buñ ila sulayna subha seet ngooro nga foog ne gaa am ñoon mécc bañ a am mécc mais seeni tool lañ yoroon comme niñ koy gisee ci biir siira bi insha allah mais ay tooli tàndarma lañ yoroom di liggéey ñi yor seeni gàtt mais dañ doon bàyyi yooyu yépp mu ne fa kunnaa pas ñépp ñépp waaye ñu bari ci ñoom naxruju dañ doon génn ilaa sallayna subha bu ñu jullee fajar rek dañ doon génn ilaa zahiri xaratina dem ci bërëb boobu nekk ca biti dëkk ba di xaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne nantadiru di xaar rasuulallah ndaw yàlla li alayhi salaatu wasalaam fa wallaahi ñoom ñuy waat ne maa nabraxu xatta taxlubuna ash-shams ala dhilaal fa idaa lam najid dhillan daxalnaa wa dhaalika fi ayyaamin xaara ñu ne ñu ngi waat ci yàlla ne doonuñu woon deñ foofu nga xam ne fa lañ doon taxaw nga xam ne xeer yu ndaw ya ne tàngooru jant bee leen lakk ba ñu ñuul mu ne ñu ngi wàcc yàlla ne doonuñu woon dem di nekk foofu lulul ba ni nga xam ne jant bi ci la ñuy ëppe doole nag mooy tàng jër ci suñu kaw mu ne nag bu ñu demee ba amatuñ benn ker gu ñu keroo mooy bu jant bi di tàng ñuy xool fu am ker tuuti ñu fay taxaw buñ demee nag idaalam najid zillan bu dee ne trouvé nag ker du ah, bu boobaa nag ci lañ doon dóora nag euh, mu ne ci lañ doon dóora dugg nag delluwaat suñu kër yi mu ne wa wazalika ñoom ñu ne te loolu fii ayaamin dafa ne woon ci jamono yoo xam ne xaara yu tàng jër la woon mu ne xatta kaana yawmu alladhi qadima fihi rasulullah mu ne ba noon lañ ko jàppe woon di ko def mooy seen calcul dina foose ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam yoonu gàddaay bi dafa gën a gudd ko d'habitude ndax fi mu jaar yépp ak yoon yi nga xam ne dañu siiw nit ñi di fa jaar da ko doon moytu ndax ko faaru Quraysh ni yónnee nañ ay émissaire ak ñoo xam ne ñoo leen di jàpp foo fépp fu ñu ci yoon wi loolu moo tax ñu gin a gudd mu ne xatta ñu ne xatta ida kaana alyowm alladi qadima fihi rasulullah noonu lañ doon def ba bés bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam agsee mu ne jalas naa ci lañu tooge kama kunna najlis comme ni nga xam ne lan lañ doon def bi génn foofu saabu bu jullee fajar nekk fa ba jant bi tàng lool ba amatuñ ker ñu daal di dellu mu ne ñu def kon nañu doon tooge xatta ida lam yabqa dhillun daxal naa buyutana ba bu ker amatul ñu dem duggaat suñu kër yi mu ne nag waqa ñu ne wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallama xiina daxal na al buyut nee na benn bés ci bés yooyu ñun daal bi jant bi tàngee jër ba amatuñ ker ñu dellu ci suñu kër yi di noppaleku ji ak waajal añ yeeg yooyu mu ne wa qadima mu daal di dégmal agsi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu nag daal di agsi xiina ba nga xam ne daxal daxal nal buyuta bu ñu duggee ci suñu kër yi mooy xadiisu riwaay imaam ibn Sa'd bi mu ne fa kaana ñoom ñu ne fa kaana awwalu man ra'a rajulun min min al yahuud ki njëkk gis yonent bi alayhi salaatu nag bi muy ñëw benn waay la ci juif yi benn juif mooy ci gis yonent moo njëkk a gis yonent mi alayhi salaatu salaam gaa yi ñoo jullit ñu xool nañu ba naaj wi lakk leen comme niñ doon def yam jamono yooyu yépp ñu dellu bi ñu delloowee nag benn bés ki ku ki gis yonent mi alayhi salaatu mooy kenn ci juif yi nga xam ne ñoo dëkk woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu ne waqad ra'a ma kunna nasna te juif boobu gisoon ko moom yàgg nañoo gis fan yooyu yëpp ni nga xam ne noonu lañ doon def di génn ci fajar ba tàngoor yi nii ba jant bi nekk au ñu dellu moom gisoon nañu jamono yooyu yëpp liñ doon def wa anna te ñun nantadiru ñu ngi doon xaar quduma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alayna ñu ngi doon xool xaar dégmalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci nun fa saraxa bi ala sawtihi yaa bani qayla hada jaddukum qad jaa bim leen bim séenee bi aleyhi salaatu wassalaam mais dafa yuuxu ba ci kaw fa saraxa bi ala sawti juif bi dafa yuuxu ba fi baat bi toll naan yaa bani qayla yéen doomi qayla yi loolu waxoon nañ ko banu qayla waxoon nañ mooy seen maam bu jigéen ñoom waa Xasraj ak waa Aws mooy seen maam comme li nga xam ne loon lañ ko gise woon ci jataay yu weesu mu ne kon yaa banu xayla yéen doomi xayla yi jët jaddukum kii de mooy seen waa ji ngeen doon xaar seen ki nga xam ne moo yor seen mbir mi ngeen doon xaar mu gën a ki ngeen doon xaar jamono yii yépp di ko wër di génn ba naaj wi lakkaleen ngeen dellu agsi na mu nga nële bi mu waxee loolu hàdda jaddukum qad jaa xaala mu ne fa xaraj naa ñu génn ila rasulillah ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu mooy riwaaye imaam ibn Isaaq bi jeexagul bu dee riwaaye imaam al Buxaari bi raximahullah mu ne Euh, bi nga xamante ne nii ci lañ doon génn kon ci tàngoor woowu mu ne benn bés euh, falammaara aw ilaa fala ci lañu dellu fanqalabu yawman benn bés ñu dellu seen kër yi baadama ataalu intidaarahum ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu yàgg seen xaar googu yàgg mooy ñu xaar ba sonn nag comme niñ ko doon defee naaj wi tàng ñu daal di jóg daldi di ah, dem di dellu seen kër yi mu ne bi nga xamante ne nii ci lañuy dellu mu ne fa lamma aw awaw ila buyutihim aw fa rajulun min yahuuda ala utumin min atamihim li amrin yanzuru ilay mu ne bi ñu delloo benn bés ci la benn juif nga xam ne dañu amoon ay genre étage ci kaw moom mu yéegoon ci seen yooyu noonu seen ay forteresse lay doon comme ñoom niñ ko amee woon am ko ba léegi ndax ku dëng moom ci forteresse ak affaire sécurité daanaka moo yóbbu sa alal ji yëpp ndax xam nga ne yow wéeru yow yow wóoroo comme que nag wóoroo mooy ne kon nag sécurité bi kii moo tax mu daal di yéeg ci benn ci seen utum yooyu nekk ci seen forteresse yooyu ngir xool ay palais yu kii nañ doon ngir xool benn mbir boo xam ne moo ko fa lu ko fa yóbbu ngir mu xool ko daa am lu mu doon seet fa basura bi rasulillah ci la gise yonent séene yonent bi alayhi fu sori di ñëw wa ashaabahu wa ashaabihi fa basura ila rasul bi rasulillah wa ashaabihi mubayyadina yazulu bihum as-sarab ci la xoole gis yonent bi alayhi ak ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñooy ay àndandoom ñu ngi sol nag ay yére yu weex yoo xam ne kan moo leen ko solaloon az-Zubayr ak Talha ibn Ubaydillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma am na nag ku mel ni ci boroom xam-xam yi Ibn Tiin rahimahullah dane euh, mubayyadiin amaan liñ ci jublu mooy mustaajiliina mooy ñoo xam ne dañoo yàkkamti Euh, di waaxu ngir kontaan gi nga xam ne ngir agsi à destination dure après ay période yu yàgg yoo xam ne ñu ngi koy dox ci désert bi booba ak léegi boobu booba ak mu ne kon mu bayyadina soit ñu ngi gaaw di ñëw yazulu bihumu sarab daanaka euh, seen pour nga xool leen mooy boo leen xoolee mirage bi comme li nga xam ne moom ngay gis ci tali bi boo taxawee naaj bi tàng jër nga xool ca kanam walla benn bërëb rek nga xool fu kanam mel dañ fa gis ndox sarabum biqi'atin yahsabu dham'anu ma'an mu ne mooy mirage nga xam ne da gis fële foog ni am ndox la boo demee ba foofu doo ko fa gis mu ne ñoom sarab bi moo taxoon doo gis daanaka muy gis bu fulu nga leen di gis ñuy ñëw miraas bi ngay gis noonu ah, ba ni nga xam ne mooy nit ki léegi nag dañ koy ñu seen leen ñuy ñëw noonu noonu la leen waa ji mu ne falam yamlikil falam yamlikil yahudiyu an qaala bi ala sawtihi ya ma'ashira al arab hada jaddukum allati bi mu leen gisee nag mu xam ne kii lañuy gaay ñee di ñëw moom la sa arab yi doon xool doon xaar jamono yi yépp manula muñ manula téye boppam ba noonu la yuuxoo ci kaw ne yéen mbokk yéen mboolooy arab yi mooy waa aw ak waa Xasraj hada jaddukum kii mooy ki nga xam ne mooy seen saaxibu dawlatikum mooy seen boroom dëkk bi ngeen seen mbir bi nga xamante ne ni moom ngeen doon xaar mooy seen waa ji ngeen doon xaar agsi na wax ko ca kaw a kaw bi mu ko waxee rek fa saaral muslimuuna ila silah jullit ñi daal di tëb kontaan ku nekk jëli sa jaasi ngir loolu dangay gis arab yi ba léegi euh, loolu dafa nekk seen benn aada mooy gaaw jug dem jël seen jaasi yi euh, ngir tatagal ko ngir bienvenu da ngay gis Euh, booy seet ci sere bi léeg-léeg nga gis yenn président bu ñu demee Arabie saoudite euh, nga gis buur bi taw ak seen invité bi day taxaw ak buur bi nga gis gaa yor ay jaas yi am yor ay jaas yi di yëkkati ci wetam ci di di mel noonu mooy da image yi noonu boo seetloo duñ ko gis ci visite présidentielle yi am foofu da koy gis loolu ñoom seen aada la joo xam ne dañ ko doon def euh, mooy. ngir nekkul ne nañ ko dem rey déedéet <laughs> mooy ne aada ngir wan ko ne euh, aksil ci jàmm dalal ak jàmm ñu daldi kon fasaara ci lañu tëbe ga al muslimuuna jullit ñi ila silaaxi daldi tëb dem jël seeni ngànnaay fatalaqaw ñu daldi dajeek rasuulallah aka yiir ko bi zahril xarra foofu fële ci fu tàng foofu nga xam ne xeere fa ne dañu ñuul daldi dajeek moom foofu fa adala bihim daat alyamin xatta nazala bihim fi bani amr ibn awf ci ba ñu dajeeg moom nag mu jaar ak ñoom euh, fi nga xam ne côté droite bi bi ngeen ba ni muy agsee ci waa bani amr ibn awf te waa banu amr ibn awf mooy ñan mooy Quba foofu la agsee mooy foofu la dugg muy fa la agsi muy Quba muy waa bani amr ibn awf ibn Malik ibn al Aws ibn Haritha waxoon nañ la Haritha mooy seen maam bu góor waa Aws ak waa Xasraj seen yaay nag moo nekkoon Qayla Qayla la seen yaay tuddoon waaye seen bàyyi seen maam ju mag mu ngi tuddoon Haritha soxnaam tuddoon Qayla ñoom ñoo jur waa Aws ak waa Xasraj eh, kon ñoom fan lañ dëkkoon ñooñu waa banu Amr ibn waa bani amr ibn awf ñoom ñu ngi dëkkoon comme l'imam alxaafiz wax wa manaziluhum bi qubaa ñoom nag ñu ngi dëkkoon qubaa kon qubaa foofu noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di daal foofu la dugg foofu biñ ko accueillir foofu la newoon muy xubaa euh, ci bés bu njëkk mu ne wa daalika te loolu yawmul ithnayni min shahri rabi'il awwal te xew-xew bii mu ngi amoon bésu altine min shahri rabi'il awwal ci weeru rabi'ul awwal mooy weeru gàmm Allahu ñëw ci insha euh, euh, ci wàll wi wala nañ ko wax léegi waxaale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kañ la génnoon Makka àggale xadiis voilà loolu moo gën approprié mooy ne gis nañ riwaaya Seydina Urwa bi nekk ci Sahih Imaamul Buxaari mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon agsi na fan Quba bi mu agsee Quba mu ne wa zaalika te bés boobu mu agsi ci waa bani amr ibn auf bokk ci waa ansaar yi nekk xubaa foofu